loolu dafa waroon a nekk mooy ne ab jullit xam nga lii lu muy tekki gis nga bés boo fi amee baay boo xam ne milliardaire la mais nag yéeféer la chrétien la wala juif la wala athée la yow nga tuub yow noon nga juddoo waaye nga gis l'islam nga tuub dugg ci l'islam mooy yow alal la moom bu yoboo xanaa fekk yaa ngi dund ah ak moom muy dund ngay dund bu la neexee nga dem mu am lu mu baaxee la am lu mu la jox fekk mu ngi nekk alal du dagan la dagan ci alalam mais bi yoboo nga fàtte bul boole sax ci sa programme même bu dee yow fils unique nga amul keneen mooy yow bul boole si sa xelal na yow sa baay boobu génnee àddina yaa koy doon parce que mënoo koo doon waaw loolu mooy li nga xam ne moom la jamaahirul ulama wax mu ne wa am na beneen mbooloo nag boo xam ne dane dem bu wax ne ilaa tawrisil muslimil kaafir ñoom dañ ne ah yéeféer du doon jullit waaye jullit mën naa doon yéeféer waaw mu ne te lool mooy mazhabu kan Seydina Mu'aaz ibn Jabal ibn Jabal wallahi huwa al-Jabal Seydina ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa Mu'aawiya ibn Abi wa Sa'id ibn al-Musayyib ak sayyidu taabi'iin mu sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib wa Masruuq ak Masruuq wa ghayruhum muxadram mu yarhamukallah wa Masruuq wa ghayruhum ak ñeneen mu ne war wu yooyu doon lii it solo nañ ko an Abi Darda lu ñuy nettali la di ko tudd ci Seydina Abu Darda wa Sha'bi ak al imaam Abu Aamir ash-Sha'bi wa Zuhri ak al imaam Zuhri wan an-Naxa'i al-imaam Ibrahim an-Naxa'i rahmatullah ala xilaafin baynahum fi daalik mu ne lii nag ci wuute guñ wuute ci est-ce que sax lii nii ci ñoom am na ñu koy nettal ñoom dañ ñoom nettal nañ ne non non ñoom wax waa jumhur lañ wax mu ne al-imaam an-Nawawi wa saxiixu an haa'ulaa'i ka qawli al-jumhur li dëgër ci ñii ñu la fi wax moo tax mu def ko war wiya siixatu tamrid Abu Darda al imaamu Shaabi al imaamu Zuhri al imaamu Ibrahim an-Naxa'i rahmatullahi alayhi liy wër ci ñoom mooy ne comme li waa jumhur wax. Kanta imaam Mu'aaz radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina Mu'aawiya ak kii Sa'iid ibn al-Musayyib ak Masruuq ñoom dañu ne ñoom fi ñu ko teg mooy ñoom fi ñu te mooy al islaamu ya'lu wala yu'la alayhi mooy l'islam day féete kaw te kenn. muy xadis boo xamante ne ni al imaam al bayhaqiyu moo ko soloo mu nekk xadis boo xam ne darajaam xasan la al islaamu yonent bi alayhi salaatu salaam al islaamu lislaam ya'lu day féete kaw wala yu'la alayhi kenn du féete kaw lislaam léegi loolu mooy lan ñoom dañu ne en fait li tax ñu def différence bi fii dañu ne comme que al islaamu ya'lu mooy lislaam mooy féete kaw te dara bu ko féete kaw mooy yonent mi aleyhi salaam bu ñu xoolal bu ñu naree donnloo ab yéeféer ab jullit lool mooy kon jullit bi lañu def mu féete kaw jullit yéeféer yéeféer bi lañ def bokk bu dee dañu del yéeféer bi nar a donn ab jullit mooy kon yéeféer bi lañ def mu nar a féete kaw julit bi te loolu manu la nekk moo tax loolu d'accord nañ comme yéen waa jumhur ab yéeféer manu la doon ab jullit kantaa nag bu dee ab yéefi ab jullit cette fois-ci ab yéeféra gaañu te mbokkam la kooku da koy mën a doon ñu ne fa leen ko teg ñu ne parce que al islaamu ya'lu wala yu'la alayhi parce que l'islam mooy féete kaw comme que kii yéefér kon jullit bi nag moom moo war a féete kaw ba sax man koo doon ñoom foofu lañ ko teg euh, al imaam mu ne rahmatullah alayhi mu ne wa xujjatul jumhuuri hadha al xadiis léegi nag mu des wax rek du doy mooy ñii seen tegtal gis mooy al islaamu ya'lu waaye nag tegtalu waa jumhuur mooy li gën dëgër seen tegtal mooy lan mooy xadiis bu wér bii jóge ci Seydina ak Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an abiihi muy bu wér te leer naññ tey wax ci parce que tey wax ci li ñu tax a jóg mu ne wala xujjata fi xadiisi al islaamu ya'lu wala yu'na alayhi li anna al muraada bihi fadlul islaam li anna al muraada bihi fadlul islaami ala ghayrihi wa lam yata'arrad fiihi li miiraas fa kayfa yutraku bihi nassu xadiisi laa yarisu al muslimu al kaafir wa la'alla haadihi at-taa'ifatu lam yablugha haadha al xadiis al imaamu nawawiyu rahmatullahi alayhi mu ne wa xujja mu ne eh, eh, bon gis ngeen xujja tegtal waa jumhur seen argument mooy liñ la wax ne xadiis bu leer bi laa yarisu ay yonent sallallahu alayhi wa sallam wax al muslimul kaafira wala yarisul kaafirul muslim wal xadiisu fi saxiixayn laa yarisu du doon la wax al muslimu jullit bi alkaafir wala yarisu alkaafiru yéefir bi du doon al muslim <laughs> mais lii dafa leer mais bu ngeen nee euh, yéeféer mën naa jullit mën naa doon jullit mais loolu la yonent mën naa doon yéeféer loolu la yonent ba lay saa saam ko ko commencé di laa yarisul muslimu alkaafir jullit man la doon yéeféer mais lii leer kantaa seen xadiis bii ngeen di wax laa yarisu al islaamu ya'lu wala yola alayhi loolu xam nga ne loolu mu ne loolu laa xujjata fii fii fii xadiis al islaamu ya'lu wala yola alayhi amul benn lay bu ñu mën a jëlee ci xadiis bi parce que xadiis bi leneen la doon wax mooy li mu doon wax dafa génn sax affaire u affaire u miraas ak yooyu waxul loolu affaire ay affaire ay donnante da ko waxul loolu du sujet xadiis bi al islaamu ya'lu wala yu'la alayhi lenn la du ci jubloon rek mooy wane ne l'islam moo féete kaw leneen lu dut moom ni mu gëne te féete kaw yeneen lu dut moom loolu rek la ci yonent ma lay santam jubloon mais jubluwu ci benn yoon ay ay ay ay ay ay ay ay ay affaire ndonnante ah mais walam yata'arrad fiihi li miraas mais da cee waxul dara lu jëm ci wàllu miraas mu ne nag man imaam imaam an-Nawawi man jaaxle naa fa kayfa yutraku bihi nasul xadiis nan lañ fiy bàyyee ah texte boo leer boo xam ne day wax ci sujet parce que lii muy wax tamit lu am solo la mooy bu ñuy wax ci benn masala wax yi li koy dëgëral dafa war a sukkandiku ci ay dalil y'a pas boroom xam-xam di wax na rek ay wa xel dinañ leen jàpp dépp mooy moom dañ koy utal ngànt moo tax mu utal leen ngànt yow mi gis xadiis yu leer yu wax lu wuteeg yi imaam yooyu wax amoo droit di topp yi imaam yooyu wax waaw gannaaw ba nga xamee ne du ñoom lañ ñu royloo te ñoom ñooñu bu ñu xamoon loolu gis ko dañuy jëfe li ñépp jëfe xadiis boobu dañuy jëfe yow nag amoo droit ñëw naan parce que imam diwa ko waxoon te mooy sama imam man moom laay topp te nga gis hadis yonent bale sa sa mu leer di wax lu contraire ak loolu amoo droit tegu ci kooku mooy al muqallidul a'ma nga xam ne moom day day day day ta taqlidul a'ma ki nga xam ne day day day suivisme aveugle lay def day topp nit aveuglement waaw mu ne nan lañ fiy bàyyee texte bu leer bii di wax ci mbir mi laa yarisul muslimul kaafir jullit du donn ab yéefir mu ne man daal li ma gis man al imaam an-Nawawi mooy daal amaana mooy mbooloo mi ñu tudd ñoom Seydina Muaad ak yooyu radiyallahu ta'ala këne eh, eh, loolu mën naa nekk mooy lenn daal moo man a mooy amaana xadiis bii daf leen a jotewul parce que loolu mooy ngànt bi comme la imaamu ahmad waxoon ca euh, nag wooyor wala gëléem gooyor mu rëcc yonent bi aleyhi lan la ci àtte mooy nañ ko jëflanteel nañ jëflanteeg nag woowu rëcc wala boobu bàyyi ma boobu rëcc te muy sa bahiimatul an'am na nga ko jëflanteel comme am rëbb mooy buñ ko defee comme ni ñuy jàppeem rëbb mu faatu loolu dagan na kanta imaam Maalik da doon teraloon imaam Ahmad bi mu diral dane la alla Maalikan lam yabluhu xadiisu Abi Raafi' mooy ne buur imaam Maalik de benn ngànt laa gisal mooy ne amaana xadiisu Abu Raafi' bi nga xam ne ca la yonent bi alayhi salaatu salaam leerale lool ci la leeral ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu wax loolu këni nañ ko def comme am rëbb moom kon loolu da koo jotewul parce que imaam Maalik c'est impossible man imaam Ahmad xam naa ne imaamu Maalik mu gis lu yonent bi aleyhi saa salaam wax ne def leen lii moom mu wax lu contraire loolu du ko def fu mu waxee loolu mooy daa fekk ne xadiis dafay gisuloon xadiis moo tax mu waxe noonu lii itam loolu la loolu lañ mën a wax te loolu la al imaamu an-Nawawi rahmatullah alayhi wax ah. ci gàttal ah kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër moo tax te lii yonent ma lay saa sàmm ko laa yarisu al muslimul kaafir wala al kaafir al muslim ab jullit du doon yéeféer ab yéeféer du doon ab jullit léegi nag acca hay ca leen ñu dem gis ngeen fii gis ngeen fii daa am masala muy taxawa ah. <laughs> masalaam communauté de biens mais que cela veut dire ça mooy mariage entre ak jullit ak kurul jullit mooy communauté de biens mooy xam nga fu mel ni Europe wala yooyu gars bu ñu defee mariage pour joxe exemple sénégalais yi nga xam ne dañ fiy takk nekkee julli di takk ay ay ay ay tubaab yoo xam ne xam nga loolu rek problème loolu mooy problème da ciy am <laughs> fii problème waaye foofu nag. nikaaxu subha yu bari da ciy génne ak tamit nikaax yoo xam ne faasida am ki xa faasida yu bari dañuy génn ci façon yu mel nii parce que gars yi nekk fii ñëw fii ngir nekk étudiant di jàng gis fi benn tubaab bu ñu bëgganteel ñu woote Sénégal seeni parent maye leen sans pour autant mais c'est extraordinaire waaw ñu jàpp bés ci jàkka ji ne sama doom di de ndeysaan mi ne France mooy denc Élisabeth Élisabeth le moine ndeysaan rek ñu dem may leen sans pour autant gars yi est-ce que ñoo dëkk xam nga yooyu yëpp problème la yoo xam ne bu amee kenn du fi maye kenn du maye sëy boobu ah. ñoo xam ne ñoom ñaar ñoom ñaar ñaari gaa yooyu mooy ndaw si ñooy concubinage ñoo c'est-à-dire ñoo bokk fu ñu dëkk kër gu ñu dëkk mooy mooy chambre bu ñu dëkk appartement bu ñu luyendoo mooy ne ñooñu moom mënoo ñëw may leen premièrement am na beneen affaire boo war a seet est-ce que ndaw si juive la wala chrétienne la te bu de mooy bu doonul yooyu mooy sëy boobu mënul am waaw bu dee ate la man da nekk te nekk ate attention fii lu am solo la mooy ku taxaw ne femme bi ñu laaj waa ji ne waaw noo moom chrétienne la woon elle a été baptisée loolu doyut elle été baptisée baptisé woon nañ ko mooy defal nañ ko comme ñoom chrétiens yi buñ juddoo yooyu ñu lay kii ci ndox mi xaw ma lan loolu daal ñuy def ngir wane ne yow bokk nga ci liste chrétiens yi loolu doyut de fii xam nañ ne France athée yi ñoo fi ëpp te daanaka athée yépp man nga ne sax ñoom ñépp lañ baptisé parce que temps yi ñuy nekk gone temps yooyu ñoom seenu ngëm mooy christianisme amoon na fi tuuti doole mais léegi jamono yi ñu nekk gars yi daanaka ñoom ñépp ñu bari dañuy renoncer ñenn ñi sax dañuy bind lettre ne nañ leen bind ci registre bi ñuy def ñi nga xam ne église bi ba baptisé woon nañ leen am na ñoo xam ne binduñu lettre yooyu waaye considéré tuñ seen bopp comme ay chrétien ñoom ay athée lañ jàppe seen bopp ñooñu même buñ leen masoon a baptisé kooku jullit manu koo takk kooku athée la déedéet ñii nga xam ne ñoo dagan ngir jullit bu góor mooy ab chrétien wala ak juif te boo xam ne sax mu taxi wala muttaxidaatu axdaan du n'importe quel chrétien ak n'importe quel juif ah, mooy minimum seen diine dañ ciy nekk waaw moom day nekk ci diine jooju tax du nekk koo xam ne góor bu nekk mu tàppasante ak moom bari ay far fii bari ay copain fu nekk non même loolu kese du mën a nekk lool lool lool xam nga ay mbir la yoo xam ne des fois boo nee fële tem yooyu sax yooyu réer la ñu dëkk manul nekk fekk séparation des corps amuñ ba ndaw si gis minimum benn règle ñu door leen a maye budut loolu kenn manu maye lu leer a ngoog kanta ay kii daf koo takk ngir ami papier loolu wax ji du foofu wax ji nekkul est-ce ay mariage blanc la ñuy def ak loolu wax ji nekkul foofu ndax tunkahul mar'atu yonent ma lay saab defoon na benn constat ndaw si dañ koy takk li li jamaaliha wali hasabiha wala wali nasabiha wali maaliha bi zaati diini taribat dafa de xool gis ne jigéen ñi nii lañ leen di takke mu ne tunkahul mar'atu soxna si mooy jigéen di dañ koy takk ñeent yi moom gis na ne dañ ciy takk soxna am na ñoo xam ne dañuy denc soxna parce que li xasabiha wala li nasabiha wal xasabu nasabu dhal qawl al mufid axrajahu shaykhaani an abi sa'id wa abi hurayrata haadaani noo du boobu du du boobu du boobu du du du an nasabul xasabu doo dégg loolu beneen la beneen la aywa retirons ça mooy <laughs> nasab mooy dañuy takk soxna euh, ndax diineem ndax non ndax ndax li jamaaliha ndax taaram am na yoo xam ne leen dugal ci femme bi mooy dafa dafa dafa scientifique loolu kese la dafa rafet mu jeex waaw loolu kese la moo leen ci dugal benn pour gàttal loolu gisoon nañ ko tax kaamu nikah am beneen koo xam ne parce que li bi hasabiha mooy li nasabiha rek mooy parce que é eh, femme bi nag moom dafa am code quoi bu ma ànd moom sama xot day jóg si non moom eh, gars yi bant bu lañ koy laale man imagineel ñu kii mooy jë c'est son mooy jëkkëru femme bi saay boobu wala yax bu rëy la bokk wuu saay famille boobu bu ma ci duggee bu ma takkee femme bi te danaa ci sëriñ si laay bokk wala man ci VIP yi laay bokk kon am na yoo xam ne looloo tax wala boog fam bi réseau yor wala réseau bi mu yor bu ma duggee ci moom saa yi samay mbir na j'accède au tellement fourni yarhamukallah loolu am na ñoo xam ne looloo tax ñuy takk soxna am ñoo xam ne limaaliha parce que alal la yor é saay bu ma ko takkee moom souci de dépense jeex na te sawaay leer na ma ne moom en plus waaye 4-4 la muy dóor may dox sama soxla souci de so de dépense ak yooyu moom duma ko am am na ñoo xam ne looloo tax ñuy tekk soxla mu ne am ñoo xam ne li diini ha parce que diineem mu ne nag tornal booy man nag li ma lay conseiller en tant que man yonent ma lay saar saab yow jullit bi dama naan la yii nii yépp bu dee ne yii nii ñoo taxaw foog nga tànn ci kenn koo xam ne alalama tax wala fi mu bokk wala taar ba wala diineem tànnal ki nga xam ne diineem wa tànn ko ngir diineem waaw te ngay amee loolu gënal te lool ngay gañee sinon boo fi jëlee ak jamaal <laughs> jamaal day dem de alal it day dem fii laa bokk it indiwut PIB te loolu it du sax waaw waaye diine nag waaw mooy ci lay garder ngorom garder li nga xam ne mooy li ko boroomam dig la mooy loolu noonu loolu loolu xam nga li maaliha mooy rek parce que li xasabiha li xasabiha mooy dugal damay takk nit parce que may am kayit yonent ma ne saa saa waxul yii nii constat la def waxul ne yii dafa xaram waxul ne takk takk nit parce que fi mu bokk a waxul ne dafa xaram mooy ne loolu am na lu ko gën a féete kaw waaw mu ngi mel ne rek lañ ñu bari nag fa la ñuy duume jàpp ne yooyu xaris yooyu day wane ne loolu dafa xaram xaramut mooy mu takk koo xam dang ne boo man en tout cas rafet na rafet boo xam ne tax na du bu ma ko takkee du ma xalaat keneen dinaa mën a sañawu ci côté bopp kooku kooku nan nga ko mën a waxee li ngay def baaxul te bokk na ci li nga xamante ne mooy objectifu mariage mooy ne affaire bi li xasabiha parce que man damaa bëgg am kayit loolu kenn du ci ŋàññi kenn ne ko yow mooy bon man nga ko ne boo vraiment nag mooy nag en tant que julli nag mooy waroo takk nit nag ngir affaire yooyu kese quoi mais quant ñëw ne xaraam na ndax loolu loolu mooy mbir mi nekkul foofu mbir mi fi mu nekk mooy ka ngay takk exactement est-ce que moom jullit la waaw wala est-ce que chrétien la wala juif la boo xamante ne dugg na ci kulu yi parce que takk juif wala takk chrétien c'est loolu loolu du ijmaa loolu li ëpp ci boroom xam-xam yi nangu nañ ne mën naa ne te lool la alquran wax mais ku mel ni Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhuma moom dafa jàppoon ne loolu manu la nekk manu nekk waaw te Seydina Umar gis nga jëm ci doon jëflanteeg yenn saxaaba yi radiyallahu anhum war daaw mooy pour walla ne mbir mi du ijmaa quand même mooy li gën a dëgër que ne loolu mën naa nekk te alxuraan moo ko wax waaw léegi nag ndax moo ñu ko moo ñu daganal lool wax ji mooy fii nii ci euh, communauté de biens xam nga bu dee en Europe gars yi dañuy def dangay ngay dem ci mairie bi boo mariage civil ñu defal la ne yéen yéenay bokk bokk na ci yéenay bokk ay bien mooy seen alal yéen a koy bokk loolu nag l'islam xamul lool. ñaari nit yoo xam ne ñoo bokk ay bien amul ci l'islam ku nekk l'islam moo gaa waay ay ay wéy laa kii walla boo gisee nii propriété privée yooyu capitalisme c'est bien dañ naan yéen soyez là-bas quoi ñun li ñuy wax dañ leen ne ñun l'islam lim reconnaître mooy moomeelu ku nekk mooy ku nekk moomeel ku nekk ak sa moomeel lu ngeen bëggante bëgg maay moom ak maay man ak mooy mon maay moom ak moi c'est moi moi c'est lui lui yooyu yépp ay wax la rek yoo xamante ne en tout cas ci côté bii du dox waaw. koo nekk ak sa moomeel waaw koo nekk ak sa moomeel. léegi nag bi mu dem loolu nag moo tax bu boobaa mooy communauté des bien daa mënul a nekk ñu ne yéen bokk lépp mooy yéen a bokk alal ji yépp léegi bu kenn ki faatoo keneen ki mel ni day day moom directement déedéet ku nekk day am. gis nga lislaam ni mu koy tëral dañ ko gis ci kanam jëkkër ji bu faatoo am na loo xam ne boroom këram loolu lay doon ci moom ñaata lay doon ci moom saa dépend ci yan condition la ak ñan ñoo. war a doon naale femme bi ak moom ak ñaata la ciy am femme bi it naka noonu kon mooy affaire bi loolu la loolu problème la waaw loolu benn problème mooy nag euh, même yooyu yëpp sax bu amul ku nekk moom sax moomeel ñoom ñu tëral ko ni ku nekk ak moomeelam mooy ne femme boobu même bu dee chrétienne la wala juif jullit bi am nga droit denc ko waaye boo faatoo moom du la doon moom itam bu faatoo doo ko doon waaw te am na beneen affaire mooy doom ji doom ji ngeen di jur jullit lay doon amul ay dañuy bàyyi bu màggee choisir ah. loolu képp ku taxaw ne. da déglu fii lii nii ay masala la yoo xam ne xaw ma léegi niti léegi maa xàllaa dañoo naana naana naan ci lu dul lislaam ba ne gi ba yii sax boo koy wax da leen di heurter day mel fii mu ne wax nga mbir moo xam ne mu garaaw la moo xam ne ñu ngi koy dóoru dégg mais seen normal parce ku jàngul xam-xam xamuñu xam-xam buñ koy dóoru dégg day impressionnant dañ naan mais kii fan la jóge mais ma ne fii laa jóge fii ngeen jóge laa jóge déglu leen fii am na beneen affaire mooy non seulement bu dee nañ jël monsieur A sénégalais la jullit mu denc madame B mi nga xam ne tubaab la chrétienne la walla juive bu monsieur A sénégalais bi faatoo madame B manu koo doon bu madame bee gaañoo monsieur A mi sénégalais manu koo doom waaye doom dañu am déglu leen fii surtout foofu doom dañu am doom di jullit lay doon amul ay dañuy bàyyi bu doon képp bu bu màggee tànn képp ku ne jullit bu ne man de samay doom duma leen force ci dama leen di bàyyi en tout cas je les éduque comme j'ai été une fois majeur ils vont choisir laquelle des religions ou bien même la non religion laquelle elles vont choisir jullit bu wax loolu yéefér nga bu gëm loolu wax ko yéefér nga mooy ne parce que yow da ngaa bëgg gërëmloo sa doom mu nekk ci loo xam ne ak kéefér mooy yow nga gërëm ak kéefér ci kaw ak ak jullit ak ak nekk jullit nga naan ay mooy yooyu amu ah. yooyu ñu naan voilà ku ko wax ñu naan la voilà c'est l'esprit moderne vraiment ils sont modernes ces gens-là nga dégg juxaal yoo xam ne naan man sama kër moom c'est vrai famille d'Abraham xoolal ma waxi caaxaan yooyu rek man parce que j'ai y a y a des juifs chez moi dans famille y a des chrétiens y a une véritable famille d'Abraham foog ne nag fii mu ne wax na lu rëy ndeke huwa min ajhalil juhala bokk na ci ñi gina mais vraiment ñooñu ñooy les les les ignares mooy bokk na ci ñi gën a ñu fekk ñu ñu existé léegi kon affaire baa ngoog mooy ne non seulement waa ji du mën a doon ndaw si fekk chrétien la wala juif mais ndaw si du ko mën a doon mais sa doom ji nga xam ne moom yaay jee ko jur kooku manu koo doon parce que sa doom julli la te yaayam chrétien la chrétien la wala juif loolu am solo la même bu fi bàyyee ay milliards. mu am deux ans it dara milliards yooyu du moom lañuy ñuy jël di ko ko dencal ci banque naan ay pour bu màggee parce que manu koo doon ndax lan laa yarisul muslimul kaafir wala al kaafirul muslim waaw al muslimu ki nga xam ne moo gëm yàlla al kaafiru al kaafira yéefér wala yarisuta du doon al kaafiru ki nga xam ne yéefér la al muslima ki nga xam ne jullit la affaire bango affaire bango euh, euh, léegi mu des kon kon gis nañ côté mariage bi kon affaire bango affaire bango kon laa yarisu mooy <laughs> ma mawaani yi nan la ko waxee wa yamna'u ash-shakhsu min al-miraathi waahidatun min ilalin thalaathi riqun wa qatlun wa diini riqun ak njaam yii ñetti yii benn ci ñooy tere nit ki mën a donn dalay xañ ndono nga mën a donn ko faatu riqun ak njaam wa diini ak ngeen wute diine léegi nag moo xam jëkkër la wala jabar la wala baay la wala tànt la wala nijaay la wala wala wala bàyteex la bu ngeen wutee diine c'est fini wala doom la jarul ngay espérer tirer ci croix léegi mu des euh, euh, waa murtad bi nag nga ne ma répété ma ne murtad xam nga murtad ki nga xam ne jullit moo ne woon man jullit laa doonatuma ko waaw doonatuma ko imaam an-Nawawi mu ne waa léegi mooy wax ji mooy ki murtad moom est-ce que dina doon jullit comme ab jullit boo xam ne dafa génn ci diine nee na mooy léegi man daal gëmatuma waaye je vois j'ai vu que là je retrouve ma liberté je vais man daal saa yi kii fii parce que man kenn duma forcer ay jullil non boo ko ñu bàyyi ma ak sama liberté léegi sax gëmatuma génn ci l'islam kooku est-ce que mën naa doon jullit wala jullit mën na koo doon al imam mu ne wa amal murtad mu ne wa amal murtad fala yarisul muslima bil ijma kanta ki nga xam ne mooy am murtad tey dañuy yem rek ci al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne wa amal murtad kanta ki nga xam ne am murtad la mooy dafa génn ci diine falaa yarisul muslima bil ijmaa kooku manu la manu la manu la donn ki nga xam ne jullit la lool ijmaa la mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñépp d'accord que ne non loolu moom ab murtad ku génn ci diine mooy koo xam ne baayam jullit la woon loolu moom jullit la woon mu mu murtad bu baayam faatoo du ko doon mu génn ci lislaam du ko doon wa amal muslim mu ne kantaa ab jullit nag falaa yarisul murtad mooy ki nga xam ne baayam la woon wala frère am moom mi murtad te ñoom ñépp ñu nekkoon jullit kii ne génn na ci lislaam léegi est-ce que léegi mooy ki nga xam ne frère la mën naa doon kooku ne moom génn na ci lislaam bu faatoo mu ne loolu falaa yarisu al murtad inda Shafi'i wa Malik wa Rabi'a Euh, mu ne loolu te tamit mooy li gën a siiw ci mazhabu xanaabila yi rahmatullah alayhim mooy moom imaam euh, euh, kii waxu ko al al kii nu mu tudd an-Nawawi waaye ci xanaabila yi li gën a siiw ci seen mazhab mooy dara la du doon mooy ne jullit bi tamit du doon ki nga xam ne murtad la mu ne ci ash-Shafi'i naka noonu ci imaam Maalik ak sëriñu imaam Maalik bi di Rabi'a ak Ibn Abi Layla wa ghayruhum ak ñeneen bal yakunu maaluhu fay'an lil mu'minin léegi nag mu des alal ji kon nan lay demee mu ne alal jooju dañ koy yóbbu alal la joo xam ne ci ci trésor public jullit ñi lañ koy yóbbu moom murtad boo bële dañ koy jël bu faatoo mais kenn du ko jox freeram am wala baayam wala yaayam bi nga xam ne moom jullit la moom mi génn ci lislaam kenn du ko jox kenn ci ñooñu ndax mënuñu ko doon dañ koy def ci trésor public mu ne wa qaala abu xanifata wal kuufiyuuna wal awzaa'i wa isxaaq yarisuhu wa warasata min al muslimiin ah mu ne moom kooku da koy mu ne ñu jële ci kanta il imaam abu xanifa raxmatullah alayhi kanta ah al abu xanifata radiyallahu taala ak kuufi yu waa ahlu kuufa wal awzaa'i imaamu shaam imaamu waa shaam wa ibn rahawiya ñoom dañ ne yarisuhu noo jullit bi moom day donn murtad bi ñi ko yarisuhu warasatuhu minal muslimiin ñi ko waroon a donn ci jullit mooy ab kenn ci ñoom murtad bu faatoo jul ñoom ñoom dañ koy doon waaw mu ne te lii wa ruya daalika bu ne wa ruya nag siiratu tamrid mooy desenaa dëgër an ali yin jële nañ ko ali wax ju mel ni wa ibnu mas'ud al imaam ibnu mas'ud wa jamaatun min as-salaf ak mbooloo ci boroom xam-xam yu njëkki laakin mu ne waaye qaala ath-thawri al imaam da ne wa abu xanifa ak al imaam abu xanifa dañ ne maa kasabahu fi riddatihi fa huwa lil muslimin ñoom dañoo am benn teqantal bu ñu def ci seen wax ji mooy maa la xam ne kasabahu fagg na ko fàgg na ko mooy waajooju murtad fii riddatihi fa huwa lil muslimin waaw mooy ne mooy ñoom li ñuy kon ñoom boo seetloo seen wax ji mooy al imaam as rahmatullah alayhi ak al imaam Abu Hanifa mooy al kuufiyuun al imaam as-Sawri ci la dugg xam nga tudd ko fa la dene wa qaala Abu Hanifa wal kuufiyuun wal Awzaa'i wa Ishaq mais ab eh, imaam as-Sawri kaana min ahli Kuufa ka al eh, eh, imaam Abu Hanifa mbokkam ni rahmatullah ala al jamii mu ne moom al imaam as-Sawri imaam an-Nawawi mooy wax ci al-Majmuu' sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaaj Abul Husayn an-Naysaabuuri rahmatullah alayhi mu ne kanta al imaam as-Sawri ak al imaam Abu Hanifa dañu ne maa kasabahu fi riddatihi fa walil muslimin mooy kon ñoom euh, lépp loo xam ne la fàggu bi mu nekkee murtad dañuy xool alalam jam am à partir ba mu nee ba mu nekkee murtad génn ci l'islam lool alal jooju yépp jullit ñee ko moom léegi mooy ci trésor public lañ ko jëmale kantaa ñi ci des mooy ñeneen ñi leen tuddaale woon ñoom Ibn Abi Layla non non ñoom kii Isxaaq ibn Rahawiya Awza al al Awzaa'i ñooñ dañ ne déedéet al jamii' li warasati lépp ñi koy doom lañ koy jox mooy li mu amoon alal ji nga xam ne moo ko amoon acquériroon ko avant muy murtad ak bi murtadee ba pare benn la trésor public la jëm kantaay eh, non non mooy ñi koy ñi ko war a doon ñoo koy doon kantaa mu ne al imaam as-Sawri ak al Abu Hanifa rahmatullahi alayhi ñoom dañu ne ah non mooy dañuy seet mooy ñoom kon li ñu mën a doon ñi ko war a doon mooy alal jamu amoon avant muy murtad waaye ba murtadee ba ni muy faatoo alal jooju nag baytu maal mooy loolu jullit ñépp a ko moom ci trésor public la jëm waaw kon nag mu ngi noonu kon waaye li gën a dëgër insha allah mooy waxu waa jam waa jumhur muy minal malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila kene dara waaw dara fii nii dara fii laa wax ñoom ñii trésor la jëm kenn du ko kenn du ko kenn du ko doon parce que murtad nekk na yéefér te yonente mi aleye sat waxoon na laa yarisul kaafirul muslim wala al muslimul mooy foofu lu nekk na yéeféer te yonent ma ne saa saam nee woon na yée jullit yéeféer du doon jullit jullit du doon walla du jull du du doon ab yéeféer yéeféer du doon jullit comme que kii jullit la moom mu nekk murtad yéeféer la mooy xaalam ba muy génnaa dina yéeféer la kon kenn du ko jullit bi du ko mën a doon lii nii mooy ci gàttal mooy ñett yi nga xam ne moom lañuy tudd mais am na yeneen ah bu ñu waxaatee lim wax riqun wa yamna'u shaxsa min almiraati waaxidatun min ilalin thalaati riqun wa qatlun wa mu ne fafham fa laysa shakku kal yaqiini fafham déggal ta xam déggal ta xam déggal ta ne comprendre lii ma la nga xam ne fa lay sa shakku waay waay sikki sàkka melul kal yaqiine comme li nga xam ne danga cee am certitude mu leer nañ mu leer nañ loolu benn la léegi nag lii nii mais suuf ko waxu naa la affaire bi ginnaa yaatu lii nii kon ak njaam nekk njaam ak nekk ak faat ka nga war a doon ak wuute diine yii yépp minal mawaaña day tax nit ki du mën a doon comme war a doon mais nag des na am na yeneen yu ci am mooy am na yeneen yoo xam ne boo ko boo ko boo ko tegee total bi boole ci trois yi mooy am na yeneen quatre yu ci tegu trois yi am na yeneen quatre total bi yépp set yoo xam ne day tax nit ki day xañ nit ki donooy kam war doon mooy lan eh, tudd nañ kon ñett yi léegi kaat yi ci des mooy yan adamul istihlaal mooy koo xam ne juddu na eh, soxnaay ki génn àddina moo ko jur mu juddu mais bi mu juddoo moom ëndaalewul bakkan xam nga tuddoon nañ ko bee passé ne nañ ko moom ci mawaa mawaami yi lay ñëw muy adamul istihlaal mooy bi mu dundoo bi mu juddoo ëndaalewul bakkan mooy yuuxul ëndaalewul bakkan kooku noonu liir boobu kenn kooku kooku du donn waaw mooy liir boobu noonu du donn ganawe aawe man ah la sii sii du donn du donn kay ndax lan ndax lan ma ne la parce que al imaam Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi dafa indi ci kitaabul faraa'id ci baabu baabu fil mawluudi yastahillu thumma yamut bunt bi nga xam ne ki nga xam ne bu juddoo yastahillu min istahalla mooy yuuxu bi muy yuuxu bu bu juddoo xam nga liir bu juddoo day yuuxu loolu nag yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ñu wax na li tax muy def loolu waaw kantaa li gaa yi wax ay lii parce que air beeg yooyooy tax yooyu yépp mooy loolu day ànd ci suufu lu yonent ma lay saar mooy lu yonent ma lay saar looloo tax léegi nag dàqantewul looluy duggaati ci waaye li tax réellement mooy lële mooy li tax mooy li yonent ma lay saar wax léegi nag mu ne baabu buntu ah, fil mawludi ki nga xam ne dafa juddu liir bi yastahillu mu yuuxu summa yamutu ginnaaw mu faatu mu ne haddathana nettali nañu moom al imaam Abu Dawud Husayn ibn Mu'adh mu ne nettali nañu Husayn ibn Mu'aaz di sëriñam de Husayn ibn Mu'aaz ibn Xalifa al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abdul A'laa mu ne gi ñu nettali mooy Abdul A'laa di Abdul A'laa ibn Abdil A'laa ibn Muhammad Abu Hammaam rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Muhammad yaani ibn Ishaaq mu ne Muhammad al-imaam Abu Daawuud mu ne yaani kim ci jublu mooy Muhammad bi mooy ibn Ishaaq Muhammad ibn Ishaaq kan moo xam ki moo borom siira bi moo mooy <laughs> ki boroom kitaabu mooy boroom siiratu siira ci yonent bi alayhi salaam sëriñu waa ahlu siira Muhammad ibn Ishaq ibn Yasaar ibn Xayyaar Abu Bakr rahmatullahi alayhi al-Qurashi al-Mutallib al-Madani rahmatullahi alayhi mooy moom moo tax mu ne yaani ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq ibn Yasaar an Yazid ibn Abdillah ibn Qusayt mu ne mu ngi jële ci Yazid ibn Abdillah ibn Qusayt ibn Usaama ibn Umayr al-Laythi al-A'raj Abu Abdillah rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jële ci seydina mawlaana abu hurayra ad rahmatullah alayhi almadaniyu rahmatullah alayhi an nabi mu jële ci yonente alayhi mu ne annahu qaala mu mu ne yonente alayhi salaatu wassalaam nee na idha gone gi bu juddoo liir yuuxu wurrisa kooku moom day bokk ci ñi ñuy doon mooy lan mooy bu yuuxoo après mu daal di faatu kooku dañ koy boole ci dono bi waaw mooy day doon kay tanta waaw mais bu gaañoo kooku amul doom <laughs> c'est une évidence liir bu gaañoo amul doom mais dañ naan la liir boobu am na ñoo xam ne mën nañ ko doom waaw dañuy seet ña ko war a doon paaram ci kii bi moom ñooñ lañ koy jox waaw loolu lay wax ne idha istahalla al mawludu wurrisa voilà mooy daal bu leeree ne dund na fekk léegi mooy lañ waxoon nag mu fekk e, fekk baay ja fekk baay ja génn na moom baay ji génn génn na àddina mooy mu leer lañ waxoon te condition yi këne il faut mu leer ne ki waral doon moom mu ngi doon dund jamono ji këne deewee bi kee faatoo kon mu fekk baay ji fekk baay ji faatu muy soxna soo xam ne moo ko juróon mu doom ji dugg daldi hein hein mu daldi euh, euh, daldi faatu waaye mu wane ne fa dund luy wane ne dund na hein kooku nag mooy ne kooku day day donn waaw kooku day doonnoo ah, léegi nag affaire baa ngoongu kon lii mooy wane lan ke kon ku ki nga xam ne moo war a donn mooy kon il faut istihlaal am waaw te loolu mooy li gën dëgër am na ñoo xam ne dañ naan la ah bi nit ki mën naa wane luy dund saa mu yuuxu waaye loolu euh, loolu gënul dëgër waaw ah. loolu ginu la ah. mu ne kon loolu mooy adamul istihlaal mooy mooy fii nii hadith bi moo ñuy wan ne kon comme moom bu dee juddu na yuuxu dañ koy doon loo kon kay mafhum bi mooy la mooy bu bu bu bu ñëwee te bakkan yuuxuwul ñu kii mu faatu ci saase mooy ëndaalewul bakkan da bi muy ñëw dafa faatu moom dafa génn ci biiru waaye mu génn àddina mooy yuuxu woo sax amul mooy màndarga wuy wane mu ngi dund amul kooku moom du doom kon loolu maanee la adamul istihlaal mooy benn beneen bi ci tegu ci ñeent yi des ginnaaw ak njaam faat ka war a doon wuute diine kon indi nañu adamu istihlaal mooy ñàkk wane màndarga wi wane ni kii nii mu ngi doon dund dund na mooy dundul ndax dafa génn saamu yuuxu a loolu kon loolu jeex na mu des mu des beneen bi mooy ashakku ashakku fi nasab mooy bu sikki sàkk amee ay eh, diw diwa ko jur diw diwu juru ko loolu moom bu amee mooy ne ndonoo manula am diggante ñaar ñooñu mooy ñu ñëw naan eh, sikki mooy cinquante cinquante sikki sàkk xam nga du yàqin mooy cinquante njortu bii danaan diwa ko jur cinquante bii ne diw juru ko te nag du tegu ci sikki sàkk déedéet day tegu ci xalabatu dhann te tamit day tegu ci yaqiin fii yaqiin amu fi moo tax sikki sàkk bu duggee ci askan yarhamukallah sikki sàkk bu duggee ci askan loolu day tax ne fii nii doon nantewu fa manaam waaw wala ñuy sikki sàkk diw moo ko takk wala takku ko c'est pareil wala ñuy sikki sàkk ndax diway diw jaamam la wala du jaamam kenn du ko mooy ne yow bu jaam bu faatoo doo ko doon même bu dee bàyyiwul kenn ku ko doon yow mënoo ko doon parce que dañuy sikki sàkk est ce que yaa ko moomoonam déet déedéet mooy ashakku fi nasabi waaye tamit ci wàllu ci wàllu askan waaye ci wàllu ak takk wala ak méngoo loolu bu amee loolu manu la am loolu loolu la waaw est-ce que ko jur non diw foog naa juru ko mooy bu suba mooy yooyu bu duggee sikki sàkka bu duggee déedéet kooku manu la manu doon kooku loolu beneen maane la beneen bi mooy alliaanu mooy ñaari ñaar ñiy sëy ñu rëbboo mooy lan mooy ñu rëbboo ah mooy waay ji dafa tuumaal soxnaam ne da ko fekk muy njaaloo soxna si ne du dëgg waxul dëgg déedéet li mu wax nii wuti naag li am bu boobaa suñu borom wax nañu ci suuratu nuur nañ la ñuy def mooy dañuy rëbboo après mu daldi ñu daldi tas walladina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaa shuhadaau illaa anfusuhum fa shahaadatu ahadihim arba'a shahaadatin billahi innahu la min as-saadiqiin wal xaamisatu anna la'nata allahi alayhi in kaana min al-kaadibiin wa yadra'u anha al-'adaaba an tashhada arba'a shahaadatin billahi innahu la min al-kaadibiin wal xaamisatu anna ghadaba allahi alayha in kaana min as-saadiqiin mooy loolu mooy al-li'aan dañuy rëbboo ñaar ñoo xam ne dañuy sëy kenn ki tuumaal ki ci des ni la doon jaaloo keneen ki ne du dëgg ñoo di leen devant le juge mooy xam nga alquran ci yoon ku ne diw da doon njaaloo da dane walladina yarmuuna al muhsanaati thumma lam ya'tu bi arba'ati da fajliduhum thamaaniina jalla wala taqbalu lahum shahaadatan abadan wa ulaa'ika humul faasiquun waaw mu ne ñi nga xam ne ñooy jam ñu jigéen ñu sàngewuñu téye seen bopp ñu ñëw naan leen da ngeen yéen da ngeen yéen ay njaalookat ngeen kooku day indi ki wax lool day indi ñeenti seede bu dee indiwul ñeenti seede ngeen dóor leen quatre-vingts coups te bu leen leen taqbalu lahum shahada seen bu ñu fi seedeeti ba ngeen boole leen ci seede yi ñooñ dootuñ leen abadan ba faw kenn dootu leen tenir seen compte seen wax wa ulaa'ika seen seede te ñoon ñooy na ñooy kàccoor yi waaye ba mu demee ba ca biir mais waaye loolu mooy ñi nga xam ne sëy doxul seen diggante waa ji ndaw si mu ne day njaaloo da koo gis muy njaaloo waaye ndaw si bu waxee ne gis naa Moodu di njaaloo moom itam c'est pareil mooy ne ñoom sëy seen diggante waaye laaj bi des mel ni suñu borom wax ji mooy ne bu dee ki tuumaal kenn ki kenn la ci mooy ñoom dañuy sëy na ñoom lien wu mariage moo dox seen diggante kenn ki ne keneen ki gis na ko muy njaaloo mu ne ñooñu nag lii nga te kooku manul <coughs> walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum moo amul benn seede ku dul seen bopp kook est yi ñëw ne jëkkër ji ah yow yaa ne sa soxna da doon ji ana say seede da doon da nga koo gis muy njaalu ana say seede mu ne aw ma seede ñu ne ko kaay ñu dóor la yar suñu borom ne déedéet kooku li muy def ku nekk ci ñoom day seede ñeenti yoon waaw waat ci buur yàlla ne moom li muy wax dëgg la ñeenteel bi mu ne yàlla na rëbbum yàlla nekk sama kaw bu dee ne waxuma dëgg waaw waaw mooy loolu moo tax ñu naan al waaw al-li'an mooy mulaa ana loolu nag mooy bu xasee am seen diggante ndaw si def lool ku nekk def lool ba pare woote nañ rëbbum yàlla yàlla nekk ci kawam moom ndaw si bu dee ne moom man wax naa dëgg ndaw si def pare ndaw si def pare te yal na ko yàlla fegal mbugal bu dee ne man wax naa dë- waxuma dëgg léegi mooy yooyu ñuy mulaa ana yooyu ñuy def waat ba pare rëbboo rëbbu sa kaw que bu dee waxoo dëgg loolu nag ku nekk def ko loolu moom day tas sëy bi directement te sëy boobu mooy àddina du neex ak mucc ba sëy boobu mooy sëy boobu amul raja rij du du du xam ne man nga man nga ñëw di fay li amu ci mooy ñaar ñooñu ba àddina biy tukki yarhamukallah bu doon benn góor boobu benn jigéen booboo def ci kaw suuf ñoom ñaar du ñu ma sa sëy ba àllaaxiray taxaw loolu moom mooy albattala boo xam ne nag moom mooy mooy mooy bu mag bi moom amatul de mooy kenn man yéen ñaar mënatu ngeen a sëy c'est fini julli tubaab léegi nag ñooñu li aan jooju mooy bu amee loolu nag day tax bu amee mooy kooku kenn ki biñ defee loolu après kenn ki faatu mooy ñoom mënuñoo ma de toute façon mënu koo denc amul ñu naan idda gi xam nga dañ ne woon ki nga xam ne dafa dafa fase fasem pay mooy fase soxnaam mais mu ngi ci iddaam moom mu gaañu wala soxna si faatu ñoom ñaar man nañu doonante mais fii nag loolu amu fi amul idda mooy ba rëbbantee la jeex ku fa bu doon ca suba la kenn ki faatu keneen ki du ko mën a doon. kenn du doon te doom jooju comme que waa ji nee na man kii juruma ko parce que da doon jaal ah mooy doom jooju it du doon ki moom yaayam lay doon mais du doon ki nga xam ne moom moo rëbboon te yaayam ne kii dama koo gis muy njaaloo kook du doon moom kon li dafa nekk loo xam ne maanee la day tax nit ki du mën a donn ka nga xam ne bu loolu lépp amuloon manoon na ko donn xam nga doom ji doom ja ci juddoo doom jooju bu doon lenaan amul ak yooyu mooy manoon na doon kële mais comme que rëbboo dafa am manu ko doon waaye soxna soosu bu doon loolu bu doon fase normal kese la boo xam ne du bay tuuta bu bu mag bi bu mag bi ah mooy ne boobu que ne naa la passé moo xam ne moom dolloo manu ci am ndax rëbboo la kooku noonu tamit du mën a donn kenn ci ñoom ñaar du mën a donn lool kon beneen ñoo ginnaaw adamul istihlaal ashakku fi nasab ashakku fil wala al shakku fil nasab walla ak li nga xamante ni ak li nga xamante ni mooy ziwaaj yooyu yépp ginnaaw loolu kon mooy al hein léegi mu des bi ci tegu mooy waladu zina mooy doomu njaaloo doomu njaaloo du doon voilà kooku mooy quatrième bi mooy doomu njaaloo xam nga doomu njaaloo mooy moom it mooy njaaloo maaneex la boo xam ne day tax yow ma njaaloog femme ba bu amee doom doo moom doom jooj du la doon te yow doo ko doon waaw yaa ngaa dégg doomu njaaloo mooy dernier bi lan yonent ma la saa saa ma ko wax moo ko wax di salawaatullahi wasalaamu alayhi moo ko wax doomu njaaloo du doon na waaw ñun ñépp gisoon nañu xadiis boobu mooy xadiis bi ñu nekk bu Seydina Amr ibn Xaarija bi ñu indi fii gisoon nañu ko ah te tamit waaye xadiisu kii bi xadiis bi nekk saxiixayni te ñu gisoon ko keroog fatxu Makka bi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu di xëccoo ak Abd ibn Zam'a ñuy xëccoo benn doom boo xam ne euh, jaamu Zam'a moo ko juróon jaam bu jigéen boo xam ne Zam'a mi baayu yaay Sawda di baayu Abd ibn Zam'a moo leen moo moo ko moomoon magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu boo xam ne yéeféer la woon daal di séq ak ndaw soo sële ba ndaw sa amee ci doom mu ne Seydina naa ibn Abi Waqqas moom maata fil kufri ci kéeféer la faatu mu ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bu yàlla defee yéen jullit ñi ba ngeen ñëw Makka gis nga jaamu Zam'a boobu xale ba mu yor man maa ko moom nañ ko récupérer ñu ubbi Makka Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñëw xëcc xale bi ne moo moom kii bokkam la parce que mbokkam magam moo ko jur Abd ibn Zam'a ne lan kii juddoo sama kii juddoo sama lalu yaay sama lalu kii baay loolu manu la nekk loolu déedéet loolu loolu lool loolu du ñu ko nangu waaw loolu man duma ko nangu ñu dem ci yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw ñu dem ci yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne eh mu ne mu xool mu xool xale bi mu woolu xale bi mu woolu xale bi mu woolu xale bi mu xool xale bi mu niroog lool magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mais dafa mel ni copie conforme mu ne mu àtte ne waaye malgré tout ça xale bi mu ne Abd ibn Zam'a jëlal xale bi yow sëy sa mu ne Sa'd ibn Abi Waqqas yow xale bi pour këli la mu ne ah lan la ko layal al waladu lil firaash walil aahiril xajar ba pare mu ne kële waxtaji bi anhu ya zama mu ne e, mu ne doom ci lal lay juddoo al waladu lil firaash walil ahir waa ji nga xam ne fujur la fi def mooy moom day joteeg jigéen ñi ci loo xam ne xam nga ahara ci arab dëgg-dëgg li muy tekki mooy kuy yàkkataan mooy koo xam ne day bàyyi bu guddi muy jéem a yooyu di xool néegu jigéen ñi ngir mu dem daal di leen ñoo xam ne ngir ngir saay-saay leen loolu foofu la jóge mu ne kooku nga xam ne day joteeg ñoom ci loo xam ne du jaarul yoon kooku ay xeer lay am waaw ba pare mu ne sayyidatu za ki say kii zama euh, sawda mu ne waxtaji bi anhu yaa sawda mu ne kii xale bii nii mooy xam nga ci yoon kooku dafa waroon zu mahram la ci yaay sawda parce que yaa pap pap moom moomoon jaam ba ko jur ci yoon ñoom ñaar moom mënoon nay dugg comme ku góor la mënoon nay dugg ci moom sans problème mais yeneen ci bari comme que dafa niroo kële mooy loi ci ci yoon kii mooy bàyyi kee nu mu sharia moom kee la jox parce que ci lal doom ci lal lay juddoo te comme que ndaw si ci lalu zama la ne woon kon kooku la àtte mbir mi ne moom doom ji ci moom lay dem waaye nag ki muy nirool dëgg mooy doo mooy magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mi ah, mu ne wahtajibi anhu yaa yow nag zama yaa kii Sawda sa mooy soxnaam Sayyidatu Sawda radiyallahu anha mu ne ko nag kii nii mooy mooy bu bu deel deel kii Euh, mooy bu mu bu muy def di accéder ci yow comme ni nga xam ne du mahram noonu lay mën a accéder ki nga xam ne sa koc armal la ni muy mën a nekk ki nga xam ne koc armalam la waaw léegi nag euh, loolu la te gis nañ ci xadiis yi yonent bi alei saatu salaam wax ne que de toute façon <laughs> al waladu lil firaash wa lil aahiri al hajar muy xadiis Seydina euh, kii bi euh, Amr ibn Xaarija ak Abu Umaam al-Baahili ah ne euh, kii num nan la ko waxati man iddaa al waladu lil firaash walil aahiri al xajar man iddaa ila gayri abiihi aw intamaa ila gayri mawaaliihi fa alayhi laanatullah wal malaa'ikati wan naas ajma'iin waaw manit daa képp koo xam mu ne al waladu lil lal doom ci lal lay juddoo walil aahir ki ki ki kàccoore kooku moom lan lay am walil ay xeer lay am ay xeer lay am walil aahir al xajar manit daa ku fi wootew hein manit daa képp koo xamante ni daf fi wootewu di woote naan moo jur diw te fekk juru ko kooku la lay am ay xeer lay am mooy ku ku wootewu boog di askane boppam ci eh, intama ila ghayri abi di askane boppam ci koo xam ne du baayam awit daa wala muy woote ila ghayri mawali ku wóo ku wuuteeg ña nga xam ne ñoo ko goreel daal di eh, defool ko xéewal googu kooku dina am fa alayhi yal na nekk ci kaw te nekk na ci kawam ñi nga xam ne mooy laanatullaahi rëbbum yàlla wal malaayika ak malaaka yi wan naas ajma'in voilà kon lii la gis nga <laughs> euh, lii nag fi la bari deewe waaw mooy affaire bi dañ naan la mooy lii la wala du zina manu la jaa mooy loolu ay xoolal ma wax juhaal yi ngay dégg ñu naan la ay affaires yi waaye loolu am na problème mu fiq ban problème mu fiq amul problème mu fiq loolu du dëgg masala bi amul problème mu fiq wala du zinaa du doom yonent bi alayhi salaam moo ko wax mais Euh, ñu naan la mais bu ko baayam reconnaître mais yaa subhaanallah loolu mooy ban lal ñu naan la am na ñoo xam ne fi ñu ko layale ñooñu moom xaw ma kan ne ñoom duñ boroom xam-xam ki ne fi ñu koy layale mooy ne waa bu ko baayam reconnaître mais bu ko baayam reconnaître nag après léegi bu baayam reconnaître ne man maa maa ma ma ma ma ma maa maa joteeg ndaw si ba doom am ci kon man na maa doon kon bu nee reconnaître na ko daal mën na koo doon mais loolu xe mais mais loolu man xaw ma gars yi lan moo leen dal dañ naan mais kon xanaa kon ku mu neex ku nekk nga tëb jote ku la neex sëyëg ku la neex ci ñu la daganul bu ñu waxee nga ne man damaa doon par après je vais reconnaître quoi je vais reconnaître mais yi man xaw ma lool yonent ma lay sa sam ñu naan la mais waa léegi xam nga temps yooyu affaire bi affaire yi leerul woon léegi ak texte ADN yi dañ naan la mais attention yow yonent ma lay sa sam fii mbir yi dafa leer walidatu zama bi nga xamante ne hadith sayyidatu Aisha radiyallahu anha dafa xool ne gis ne kii nii dafa nirook lool ki nga xam ne mooy magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas loolu mooy li ñuy gam-gam leeg test ADN suñu borom l'islam waxul ne ndoxum ndoxum waa ji ndoxum waa ji ne moom moo al ki ñëw ne moo jur doom ji moo moo joteeg ndaw si moo jur doom ji mooy te kenn mayu ko ko mooy dafa ursu waaw kooku l'islam waxul ne ndoxam nekkul moo jur kii waxul lool de moom dane pour loolu mooy doom ju ñu reconnaître ju l'islam reconnaître fenn lay mooy ci fenn la mën a tukki mooy ci mariage bu wér bu l'islam reconnaître mais waxu la mooy waladu yi kooku wala al kii mooy al abuhu at tabi'i loolu l'islam waxul loolu waxul ne ni niewul ne ndoxu kii newul fii affaire bi du foofu moo tax ñi koy maaxàllaa ñu bari noonu lañ koy layele naan parce que wóoru ko mais lenn mooy am na ci des fois du ko wóor parce que moom li mu def fi mu bëtt mbaar ba agsi ci ndaw si keneen mën naa wala ñeneen mën nañoo bëtt mbaar agsi ci ndaw si léegi nag même bu nee ne sax dëgg la ne moom doxam la ndaw si dañ koo tëj fee moom rek ka dem te moo yor caabi ja ba ndaw si moo koy ubbi def ko fa fekk ba keneen du fa dugg moom rek a ko yor te du kele bi moom kese ko am ndaw sa am doom kenn du ne ko waaw sa sa doom la mooy loolu daw ne test d'ADN dañ naan la mais test ADN bi bu nee 100 pour moo ko jur l'islam waxul loolu yonent ma ne saa saam le fait mu gis ne kii kii lay niroo lool bu doon lu nekkul lu ñu wax a gam-gam lekk test ADN bu doon loolu la mais taxul mu àtte ne si Sa'd ibn Abi yow doo moom doom ji même bu dee sa mag nee na moo ko jur moom lay niroon waaye kenn du la ko mu àtteel ko kan Abd ibn Sam Sam ba pare mu ne wahtajibi minhu wala anhu yaa sawda waaw waaw moo tax sayyidatu Aisha ne eh, loolu moo tax famaa ra'aha hatta laqiya waaw gisu ko moom sayyidatu Sawda ba ni muy eh, kiiwe kon nag mooy la moo tax yonent bi alayhi salaam àtte woon lool lima raa min shabhihi bi Utba muy Utba ibn Abi Waqqas moo doon magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi loolu mooy moo taxaw palaasu ADN te yonent bi alayhi salaam gis na loolu xam ne kii kii lay nirool mais mu ne comme que jaarul yoon al waladu lil firaash wa lil aahir ba pare mu wax Sayyidatu Zamda zama ihtajibi minhu waaw lima raa min shabihihi bi sa'd bi utba fama ra'aha hatta laqiya Allah ndax li mu ñëw lool utba mi ne mooy bàyyam te yonent bi alayhi salaatu salaam ne man du ma àtte bi Zam'a Abd ibn yaay jël xale bi ndax du doom lil firaash ci lan lay juddoo walillahil ñëw di réclamer wala tooñoon ndaw si wala tooñ boppam ak ndaw si yépp kooku moom ay xeer lay am moo tax waxi juhaal yooyu ab du problème mu fiq amu ci ay problème mu fiq ci am loolu ngay dégg nit ñi du ko waxuñu dëgg problème mu fiq amul ci wala du zina kenn du fi ñëw wala du zina du doon waaw ay wax nañ ko Égypte wax nañ ko fii mais ma ne bi loolu laa leen di wax xam-xam newul mu ngi génn Arabie saoudite déedéet waaw xam nga loolu moo indi complexe d'infériorité parce que diw Arabie saoudite la jóge wala fële la jóge ñëw di wax loolu ma ne géegéel Norvège masoo génn Norvège am ci xam-xamu diine loo xam ne que juddoo Médina amu ko te jànge sax jaami'u Médinatul Munawwara amu ko moo tax loolu waxi caaxaan la li yonente ma la saa saa wax mu leer àtte ko ci xaadisatu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak ki nga xam ne mooy Abd ibn Zam'a ci waladu Zam'a mi nga xam ne ki nga xam ne mooy Euh, sœuram frère am bi moom la woon moo ko jur kon loolu leer na kon lii mooy mawaani yi kon mooy adamul istihlal léegi mën nañ ko tegi nii gisoon nañ ak njaam faatu faat ka nga war a rey wala ngeen wute diine lool après ñu yokk ci ñeent yi léegi ñeent yi nañ ko defe nii adamul istihlal lan la commencé nga ne ma ah ma ne la bind la ah, maa ngi finir de lii wa ma dese ma pare ah nga bind ah adamulis mooy xale ba ba mu juddoo liir ba ëndaalewul bakkan waaw shakk fi nasab wala fil wala wala fi ziwaaj mooy wute gu ñu wute ci askan walla ci méngoo walla mariage loolu nan la commencé Chine ma ne la bindal ma Chine nga bind Chine ma ne la laa bi laa bi mooy li'an waxoon nañu li'an noo rëbboo bu doxee diggante ñaari nit day tax ñoon duñ mën a doon ne bindal ma laam nga ne bindal naa la laam ma ne la loo amatu nga ne ma am naa ayin shiin laam ma ne la waaw kayteel noonu léegi ixtilaafu din bi mooy kaafir mooy jullit du donn mooy def ko kaafir mooy ne jullit nit ka mu war a donn bu dee kaafir la kooku du ko mën a julli du ko yéeféer la chrétien la wala juif la wala athée la wala bouddhiste la wala yooyu animiste du ko mën a doom kon bindal ma kaaf nga ne bind naa la kaaf ma ne la léegi ban moo ci tegu <coughs> njaam riq ak njaam nan la commencé raa ma ne la bindal ma raa nga ne ma bindal naa la raa ma ne la ban moo ci tegu ma ne la waladu zinaa mooy zinaa bindal zinaa njaaloo day tax diggante ñaar ñooñu la ca meññe kooku du ko mën a donn waaw nga ne ma bindal naa la zaay zaay bi raa zaay nga ne ma bindal naa la ma ne la lan moo ci des ma ne la xaatilul amdi ka tey faat wala al ka faat ka mu war a donn kese kooku ma ne la lan la commencé nga ne ma xaaf ma ne la bindal ma lool ma ne la léegi bindal xaaf nga ne bind ma ne la loo am yëpp nga ne ma am naa ayin shiin laam kaaf raa zaay ak xaaf ma ne la liir ko ci kii bi nga ne ma ish laka rizq ish laka rizq ish mooy mawaani yi kon lan mooy mawaaniul miiraas nga ne ma mawaa lii lii xañ nit ki cere ko mu bañ a miiraas mooy lan mooy ish laka rizq mooy ish mooy adamul istilaal ku judduta ëndaalawul bakkan shakk fi nasab shin mooy shakk fi nasab mooy ñu si ci sàkka ci askan wala ci siwaaj wala yooyu mooy loolu laam bi di liaan mooy rëbboo am na kufru ka fay war a donn di yéefér manoo ko donn raa bi di rëq mooy ak mbow mu njaam zaay bi di lan di wala du zina di zina manu la nekk xaaf bi di alxatlu nga faat ka nga war a kon lool ko woolu loolu kon buñ la nee mawaani'ul irsi mooy lan nga ne ma'ish la ka rizq insha allahu taala kon mawaani'ul miraas gis nañ ko tey lii xaj nit ki mu mën a miraas mu mën a am ci miraas mu ngoo bee di ñëw ñu gis nag ana ñan ginnaaw bi ñu gisee lii ñan ñooy ci góor ñi ñoom ñoo am bi lépp amee kon ma waane yi fokk mu deñ euh, arkaan yi taxaw na mooy ponk yi taxaw na charte yi taxaw na li nga xamante ne mooy sabab yi taxaw na mawaane yi li tax manoo doon yépp deñ léegi bu loolu lépp taxawee ana ñen ñooy ci góor ñi ñan ñooy donn ak ñan ñooy ñaata lañ ak ci jigéen ñi ñan ñooy ak ñaata lañ ak ñooy ñan insha taala loolu lañu war a gis ci jotaay bii taala alam wa sallallahu wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana amma yasifun